kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala wonde hadis bi ci tegu muy hadis mille cinq cent cinquante-sept an Imraan ibn Husayn radiyallahu anhumaa annahu qaala baynama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfaarihi wa imra'atun minal ansaari ala naaqatin wa imra'atun minal ansaari ala naaqatin fadajirat فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران رضي الله عنه فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد رواه مسلم رحمه الله kon al imam mu indi hadis bi muy avant dernier bi nag ci buntu bi après benn moo ciy des buntu bi jeex wa <coughs> an Imran ibn al-Husayn mu ne mu ngi jëlee ci Seydina Mawlana Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma ndax ñoom ñaani ay saxaaba la ñoon waaw annahu qaala nee na baynama rasulullah benn bés boo xam ne yeneen saa salaam xaal ba mu nee woon mooy dafa nee woon fii ba'd asfaari ci lenn ci tukki bi mooy dafa nee woon ci tukki ci kaw tukki waaw moom alayhi salaatu wassalaam mu ne wamra'atun fekk benn jigéen min al ansaar yi bokk ci wàll ansaar waa ahlul madina radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha hmm? moom ala naaqa mu ngi woon ci benn naaga benn gëléem bu jigéen boo xam ne moom la waroon ndaw sax waaye nag moom gëléem gi daal ku naqaree manipuler la waaw ku naqaree euh, dox loola femme bi essayé essayé gëléem gi dëgër bopp fa bajarat femme bi nag désespéré waaw daal di xunn fa la'anatha waaw mu daal di koy rëbb moom giléem fa sami'a dhalika rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa di dégg nag femme di rëbb giléem fa qaala mu ne xudu ma alayha jël leen li nekk ci kaw giléem bi mooy bagage bi ngeen ci teg teggi leen wada'uha te ngeen bàyyi giléem bi mu dem ay wa retourné leen ko na dem lu tax fa innaha mal'una ndax moom dañ koo rëbb qaala Imran waaw yonent bi alayhi salaam bëggul lu ñu rëbb di ànd ci convoi Allahu akbar qaala Imran sayyidina Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu mu ne fa ka'anni mu ngi mel ni man araha maa ngi gis giléem ji al aana léegi mooy di di di plongé waat boppam jamono jooju gëléem gi bi yoon saasal waxee lool ni ñu bàyyee gëléem gi finnaas tamshi mu ngay dox moom gëléem gi finnaas ci nit ñi maa ya'rudu laha ahad kenn nekkul di ko gaaral ngir jël ko ngir na eh wax xaaral mu jël man jëfandikoo ko ndaw si beneen ko ba man naa jël déedéet ñu bàyyi ko muy dé muy muy wëndëg noonu nday sar Eh, loolu la mu ne rawahu solo na ko muslim daal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo ko solo ñu la la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal na koy soloolu jiitu waaye ta bokk taalibin al imaam Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani ak sëriñ beneen sëriñ imaam Muslim daal imaam ad-Daarimi rahmatullahi ala al-jamii' al imaam Muslim rahimahullah imaam Ahmad kese moo gën di ñaari bërëb li ci des ñëpp benn bërëb lañ gën al imaam imaamu Muslim kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu nahyi an la'ni dawaab wa ghayrihaa voilà bunt bi wax ci mbaax jokk ak ay teggin bunt li nga xam ne mooy wax tere bu tere di rëbb li nga xam ne mooy euh, dawaab yi dawaab yi mooy yiy dugg mooy mooy mooy mooy bàyyi ma yi voilà albahaim nga ñëw di leen rëbb quoi comme ñoomin xas euh, ñoomin euh, gëléem ak ñooñu xatta sam xarak yooyu yëba ah, mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb imam Muslim mu ne jëlëna hadith bi ci sama ñaari sëriñ mu ne haddasanaa nekkal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman eh, mawlaahum al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb ak sama beneen sëriñ Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama eh, an-Nasa'i rahmatullahi alayhi gane àddina 160 génn àddina 232 nañ euh, jami'an mu ne ñoom ñaar ñëpp ñoom ñëpp an ibn Ulayya ñu jële ko ci ibn Ulayya muy Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullahu ta'ala Abu Bishr al-Kufi al-asl rahimahullah gane àddina dix génn àdduna cent quatre-vingt-treize rahmatullahi alayhi qala Zuhayr mu ne sama ñaareelu sëriñ man imam Muslim nii la ko waxe dana haddathana Isma'il ibn Ibrahim moom loolu la wax dana haddathana turum la jaar Isma'il ibn Ibrahim moo ibn Ulayya mala rek qala rahimahullah moom mu ne haddathana Ayyub mu ne ki ñu nettali mooy Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullah gane àdduna soixante-huit génn àdduna cent trente et un Qutba rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an Abi Qilabata mu jëloo Abu Qilaba di Abdallah ibn Zayd ibn Amr al-Jarmi al-Basri rahimahullah gane àddina cent ñoo génn àddina cent quatre am na nag ñu wax ba cent sept wallahu ta'ala a'lam an Abi al-Muhallab mu jëloo ko naan Abi al-Muhallab di Abu Muhallab al-Jarmi al-Basri al-Azdi am ñu ne turam Amr ibn Muawiya la woon am ñu ne Abdurrahman ibn Muawiya am ñu ne noonu Muawiya ibn Amr la woon ne an-Nadr la tuddoon loolu nekkoon baytexu Abu Qilaaba la woon rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a kañ la gane àddina kañ la génn àddina tajuma ko an Imraan ibn Husayn moo ko jëlee ci Imraan ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf ibn Abd Nuhm ibn Salim ibn Ghadira ibn Salul ibn Habashiyya ibn Salul ibn Ka'b ibn Amr ibn Rabi'a rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu Abu Nujayd sahaaba bu siiw al-Khuzaa'i al-Azdi Sha'biyu al-Basriyu moom ak baay bi ay saxaaba la ñoon radiyallahu anhuma génn àddina la 52 am ñu ne la 53 rahmatullahi radiyallahu anhuma annahu qaala baynama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfaarihi wa imra'atun min al-ansaari ala naaqatin fadajjarat fala'anatha fa sami'a dhaalika rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala khudhuu maa 'alayhaa wa da'uuhaa fa innahaa mal'uuna qaala Imraan radiyallahu anhu fa ka'annii araahaa maana tamshi fi nnaasi maa ya'ridu laha ahad Allahu akbar Allahu akbar waaw kon xadis nii la koy maam Muslim indi après dina beneen càllale ci suuf boo xam ne yenn kaat kàddu la ci yokk wallahu ta'ala a'lam kon léegi xadis bii nii nga xamante ne nii moo nekk nii waaw Allahu akbar Allahu akbar eh. niru na nag niru la ak xadiis bi nga xam ne moom la ci teg moom imaamu Nawawi mais bokk mais imaamu Nawawi par exemple mooy euh, xadiis bi nii li nga xam ne loolu la wax parce que beneen bi tamit imaam Muslim moo ko indi xoolal li nga xam ne suñu lëkkaale ak suñu bunt bi ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj rahimahullah li nga xam ne bi mu koy shara moom al imam an-nawawi li nga xam ne moom la wax ci hadis bi mu ne lii nag innama qaala hada zajran laha wa li ghayriha wa kaana qad sabaqa nahyuha wannahyu wannahyu ghayriha an al-la'n fa uqibat bi irsaali an-naaqa wal muraadu annahyu an musaahabatihi sallallahu alayhi wa sallam li tilka an-naaqati fi at-tariiq wa amma bay'uha alhamdulillah wa dabhuha wa rukubuha fi ghayri musahabatihi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayru dhalika min at-tasarrufat allati kanat ja'iza qabla hadha fa hiya baqiyatun ala al-jawaz li anna ash-shar'a innama warada bin-nahyi 'an al-musahaba fa baqiya al-baqi kama kana te lu mel nii moom la wax ci minhaj bi ci xadis bi nga xam ne non ci euh, riyaad bi xadis bi nga xam ne moom la ciy teg ginnaaw bi mooy xadisu Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu bi mu ko paree lu mel noonu lay wax voilà lu mel nii rek waaye euh, bon même même presque même kàddu yi la mais bon lii xadis bi lañ nekk nañ ko wax mu ne boo gisee nag mooy bale euh, euh, yoneen saa salaam wax lii ndaw si ne ko léegi delloo leen ndaw di gëléem ndax dañ ko rëbb teg gi leen li nekk ci kawam yépp bu ko defee mu ne da koo waxoon nag ngir ji ndaw si ak keneen ku moom ci ñuy jàpp di tàmm di rëbb seen bàyyi ma yëg seen jim yëg ak li nga xam ne mooy seen waruwaay yi ndax lan romboon na yonent may saa saam tere woon na li nga xam ne mooy rëbb di rëbb tàmm looy rëbb ay mbir waaw waaye tere woon na ñeneen ci loolee léegi nag ba mu ko defee fa uqiba bi naa ko waaw léegi nag yeneen saa salaam daal di koy euh, euh, bugale mooy mooy teg ko loo xam ne mooy ci li mu def loo xam ne li mu def moo waral ñu teg ko mooy punir ko bi irsalim naaq léegi ne ko nag dellool gëléem na gëléem di dellu moom day def gëléem gi dellu léegi bagage yi ku ko yor moom léegi dina débrouiller ji diisaay boobu noonu nga xam ne après dina am problème téye bagage am yi loolu dina tax bu ëllëgee mu gën koo jàjji ci mbir moom bon léegi nag Imaam An-Nawawi lim ne romboon na ñu daal di leen tere loolu man je ne vois pas exactement euh, ci fan noonu parce que euh, bon. man nañ ne voilà loolu amoon na léegi ndaw si nag li ko poussé du mooy yonent bi alayhi salaam ci lu ko neex non aca hunna waaw ñoom ñuy def loolu ñoom saxaabiyaat yi radiyallahu anhu hunna mais mooy déggoo fa bajarat waaw ah, parce que nit léeg-léeg manque de retenue dina la daal ci yenn yi boo nee face à des situations yoo xamante ni yu xaw a difficile man ngi hors sortir hors de toi-même mooy retenue ba nga waroon a am man nga koo bañ a ñàkk am amaana na nekk comme loolu xam na ne lii tere nañ ko mais bi mu koy def xelam dematu ci woon ndax dafa nekkoon ci jamono joo xam ne dafa euh, kii woon quoi waaw mooy dafa dafa désespéré wu wala xunnu wala gëlim gi moom bopp léegi mu ngi jéem alors que dara fii loolu mën na nekk loolu benn waaye mën na nekk ne bon euh, est-ce que waxoon nañ leen ko avant waaye comme que même bu dee waxuñu leen ko wax bu dee nga ne waa bu ñëwee waxuñ ko woon kon nag loolu koy warul a garaaw ñu ne la waaye mais sauf que ba mu rëbbee gëléem gi jeex na loolu am na rëbb mi am na waaw lakk c'est fait c'est fait te yonent bi alayhi salaam moo bëggul di ànd lu ñu rëbb mu ne ko kon delloo leen ko bu ko defee loolu nekk jajj ci képp koo xamante ni tàmmoon nga loolu nga génn ci gaaw waaw muy lëkkaale suñu bunt bi di xaraamal loolu mais sauf ko bu boobaa mooy kàddu googu lañ xaraamal léegi wax ji nag mooy waa léegi gëléem googu nga xam ne dañ ne mooy ñu bërgël ko ko waa ba dañ ko bàyyi mu dem yoonam te ñu teggi lépp luñ tegoon ci moom waa léegi nag loolu euh, gëléem gi léegi day xaraama jëfandikoo yeneen façon jëfandikoo yëpp waaw mu ne nag wal muraadu imaam an-Nawawi di toon ci lool mu ne wal muraadu lu ñu nam nag ci fii nag rahimahullah an-nahyi an musaahibatihi li tilka an-naaqa mooy tere gu yeneen saa saam tere gëléem goo gee di ànd moom fi tariqi ci yoonam waaye kantaa yeneen wa amma bay'uha kantaa jaay ko gëléem googee wa zabhuha rendi ko ngir jëfandikoo ndawal ja waru koobuha ak war ko waaye nañ dolli leneen ak jël meewam bu dee luy am meew la fii ghayri musaahabati sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne bokkul ak ànd ak yeneen yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam wa ghayri dhalika min at-tasarrufat ak yu mel nii ci façon jëfandikoo yi nga xam ne moom lañ ko mën a jëfandikoo allati kaanat yi nga xam ne nekkoon na jaa'iza possible mu ne kanta yooyu moom yooyu kenn terew ko quoi yooyu kenn terew allati kaanat jaa'iza qabla hada laata ndaw si di rëbb gëléem gi laata yeneen saa saa di wax bu mu àndateeg ñoom lépp loo xam ne daganoon na ci gëléem gi alal jawaaz day des di nekk loo xam ne lu possible la lu mën a nekk waaw li anna sharaa ndax kat euh, sharia innama warada li nga xam ne moo rot ci mbiru gëléem gi mooy lan bi nëx yi tere gu tere bil musaahaba mu ànd ak ñoom waaw mu ànd ak yonent bi alayhi salaam fa baqiyal baaqi kamaa kaana léegi nag ñooy neen li nga xamante ni xaraamul ci wàllu gëléem googu mu daal di des comme ni nga xam ne noonee la nekkoon wallahu taala alam nga gis ne kon mooy lëkkaale mag suñu bunt bi mooy tere bi rëbb xatta ad dawaam mooy loolu dafa nekk loo xam ne lu xaraam la ndax yoneen saa salam koo ko defoon lii la ko fayee mooy ne ko léegi nag yow bul àndateeg moom bu mu ànd ak ñun waaw fa innaha mal'una ndax dañ koo rëbb al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu wënde xadiisu mujj muy hadis mille cinq cent cinquante-huit te wax nañ la daan ni roog bii ñu jógee mu ne wa an abi barzata nadlata bni al-ubayd al-aslami radiyallahu anhu annahu qaal baynama jariyatun ala naqatin alayha ba'du mataa'i al-qawm id basurat bin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa tadayaqa bihim al-jabal fa qaal hal allahumma al'anha faqaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laa tusaahibnaa naaqatun alayhaa la'na rawaahu muslim rahimahu allahu ta'aala qawluhu hal bi fathil haa'il muhmalati wa iskaanil laam wa hiya kalimatun li zajril ibil wa'lam anna haadhal hadiitha qad yustashkalu ma'naahu wa laa ishkaala fiihi balil muraadu nnahyu balil muraadu nnahyu an tusaahibahum tilka nnaaqa wa laysa fiihi na'yun an bay'ihaa wa dhabhihaa wa rukuubihaa ta'ala fi ghayri suhbati nabi fi ghayri suhbati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kullu dhalika wa ma siwahu min at-tasarrufati jaa'izun la man'a minhu illa min musahabati nabi illa min musahabati nabi sallallahu alayhi wa sallam biha li anna hadhihi at-tasarrufati kullaha kanat jaa'izatan الأيسان فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان والله أعلم قال الإمام الحافظ النووي loo xam ne mujj yi niroowul ak liñ jóge léegi ahate niroo <laughs> ah, nañu lool waaw niroo nañu lool waaw mu ne wa an abi barzata mu ngi jële ci al imam Seydina yonent la woon këy la woon bu mu tudd bokk taalibe yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam abi barza nadla la tuddoon looloo doon dakkantaram mais nadlatu ibn Ubayd di nadla di doomi Ubayd al aslami bokkoon ci waa aslam radiyallahu anhu qaala mu ne baynama jaariyatun ala naaqatin bi nga xam ne benn jigéen daa newoon ci naaga alayha ba'du mata'il qawm nga xam ne lenn ci bagage nit ñi mu ngi woon ci kaw géléen bi ib ci noonu rek basurat la ndaw si xool gis yo bin nabi gis yonent bi alayhi salaam waaye nag wa tadaayaqa bihumul jabal foofu nag ñu jaar dafa xat ndax montagne yi xam nga daa bari montagne <laughs> waaw way affaire yi xat ndaw si nag way mooy daal dox gëléem géej yooyu ni muy demee daal neexu ko faqaala mu ne ko xal Imam an mu ne qawluhu xal bi fathil xaa xaa bi da koy maas ci kaw ah al-muhmala bi nga xam ne amul tomb wa iskaanil laam bi nga def ko sukun mooy maskaron maska néeg wa hiya mu ne kalimatun li zajril ibil mooy comme niñ naan aj aw fas ngir mu gaaw waaw waaw ngir dàq ko mu gaaw mu ne lool la ngir jàngi gëléem gi ngir loolu noonu la ñuy wax xaw voilà daw si nag gëléem gi xaw way waaw allahumma al'anha waaye borom bi maa ngi ñaan ngir rubbal ma sama jëleen gi rek Allahu akbar fa qaala an-nabi yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko nag laa tusaahibnaa naaqatun alayhaa la'na du ànd ak ñun benn gëléem boo xamante ne nekk na ci kawam am rëbb waaw mu ne lii rawaahu muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaaj al qushayri an-naysaabuuri rahimahullahu ta'aala moo ko solo imaam muslim en fait hadith bi ak hadith bi leen jóge ñoom la tegal voilà bu Seydina Imran bi radiyallahu anhu la njëkkandi ci euh, euh, kitaabul birri was sila wal adab buntu bi leen surah yi def baabu nahyi an la'ni dawabi wa ghayriha daa jëkk na xadiis Seydina Imraan après mu teg ci xadiisu bii nii nag bu Seydina euh, Abu Barza mu ne kon kitaabu mu ne kon kitaabul birri wasl wal adab baabu nahyi an la'ni dawaabi wa ghayrihaa mu ne haddathanaa Abu Kaamil al-Jahdari waaw di Fudayl ibn Husayn mu ne nettal na suñu sëriñ Abu Kaamil al-Jahdari Fudayl ibn Husayn bi dañuy wax Fudayl do al-Fudayl al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri Abu Kaamil al-Jahdari noonu nag la siiwe woon al-Basri rahimahullahu taala gane àdduna cent quarante cinq génn àdduna deux cent euh, trente-sept rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Yazid mu ne ci ñu nettali mooy Yazid waaw gis ne euh, mu ne Yazid moo ko nettali muy kan muy imaam Abu Muslim ne yaani ibn Zuray' mooy Yazid ibn Zuray' doom la ci jublu mooy Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri al-Aishi ñii daal Aishi ñii daal Abisi waaye loolu njuumte lay niru voilà rahimahullah al-Basri rahmatullah alayhi génn àddina 101 génn àddina 182 am nañu 183 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana at-Taymi mu ne neta at-Taymi mooy Sulaymaan ibn Tarkhaan at-Taymi rahimahullah al-Basri rahmatullahi alayhi nga xam ne mu ngi gën a àddina la quarante six génn àddina cent quarante trois waaw ñetti at bu ko amoon rek daal di matal cent am na sax ñu ne cent quarante quatre wallahu taala alam an abi an abi Usman moo ko jël Abu Usman di Abdurrahman ibnu Mull voilà non ibnu Mull voilà Abdurrahman ibnu Mull eh, eh, eh, rahimahullahu taala Abu Usman an-Nahdi al-Kufi al-Basri moom Euh, daa nekkoon koo xam ne mu xadram la woon mooy fekke woon na jamono yonent bi alayhi salaatu salaam yàgg nañ koo gis rahmatullahi alayhi an abi barzata al aslami moo jële ci abu barza al aslami wax nañ la loolu doon dàkkantalam waaye turam moo doon nadla ibnu ubayd ibnu abid ñii ne nadla ibnu amr ñii ne nadla ibnu abdillah ñii ne abd nadla ne ne non du wa nadla nadla bi après la abdallah ibnu nadla ibnu al haaris la tuddoon voilà loolu lépp ay wute la mais li gën a siiw mooy euh, nadla ibnu ubayd ibnu abid radiyallahu anhu al-Aslami al-Madani al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina vers les années soixante-cinq euh, loolu mooy li nga xam ne inshallah mooy li dëgër wallahu ta'ala a'lam annahu qala baynama jariyatun ala naqatin alayha ba'du mata'il qawm misbasura bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tadayaqa bihim al-jabal fa qala hal allahumma lana qaal fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laa tusaahibnaa naaqatun alayhaa la'na voilà mu ngi nii kon mu ngi nee ne waaw Allahu akbar Allahu akbar al imaamu Muslim nag am na lu mu tekki suuf mu ne haddathana Muhammad ibn Abd al-A'la mu ne nettali nañu ba léegi Muhammad ibn Abd al-A'la di Muhammad ibn Abd al-A'la as-San'ani al-Qaysi al-Basri Abu Abdillah génn àddina 245 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana al-Mu'tamir mu ne ki leen nettali al-Mu'tamir di doomi Sulayh at-Taymi ma la di al-Mu'tamir dañu al-Mu'tamir al-Mu'tamir ibn Sulayman ibn Tarkhan at-Taymi Abu Muhammad al-Basri génn àddina 106 génn àddina 187 ci li gën a siiw rahmatullahi alayhi léegi mu ne xaa taxawal ma di la beneen tàlla la wa haddathani te nettali na man donc Ubaydillah ibn Sa'id Ubaydillah ibn Sa'id ibn Yahya eh, al-Yashkuri as-Sarakhsi al-Yashkuri mawlahum an-Naysaburi di Abu Qudama rahimahullahu ta'ala an-Naysaburi génn àdduna 241 hmm? eh, moom mi eh, moom la kii doon wax <laughs> moo mën a fàttale ñu ko masoon nañ ko tudd imaam al-Hafiz na xajar na siqatun ma'munun sunni waaw ku dëgër la ku wóor la te boroom sunnaango ma ne la woon lool nag bis boo jàppee ne kii mu ne lu ndaw la yow ba nga jàpp eh, tagg yi ngay dégg ñu koy wax ñoom diw raw na waa ji parce que sunni yow yow yow yow yow yàq na yow moo xamoo dara voilà loolu lu màgg màgg la sunni moo koo xam ne sunna yonente bi alayhi salaatu wa salaam Allahu tey kese la ma sa nekk te loolu moom raar na léegi wal iyaadu billah kon mu ne kon hmm, Ubaydillah ibn Sa'id qaala mu ne haddathana Yahya mu ne ya'ni ibn Sa'id imam Muslim ne Yahya bi jumtu mooy ibn Sa'id mu Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Hafiz al-Qattan rahimahullahu ta'ala Abu Sa'id al-Basri yu génn àddina li nga xam ne 198 génn àddina 120 rahimahullahu ta'ala léegi jami'an mooy kan mooy al-Mu'tamid Aamir ak Yahya ibn Sa'id ñoom ñaar ñëpp ñu jëlee an Sulaymaan at-Taymi di baayu al-Mu'tamir euh, bi haadha al-isnaad te gis nañ ko ci càllale bi ci kaw wa zaada fi hadiith al-Mu'tamir mu ne mu yokk foofu ci hadiith al-Mu'tamir mu ne laa aymullah yeneen saa sam dafa waat ne mukk bi mu déggee ndaw si daal di rëbb gëléem boobu mu ne laa mukk aymullah waat naa ko ci yàlla laa tusaaxil naa duñu topp raaxilatun waaw duñu topp mooy war woo gëléem goo xam ne euh, euh, dañ koo préparer ngir di ci voyager waaye di ci yenn ay bagages du ànd ak ñun waaw rahilatun alayha la'natun min allah boo xam ne rëbb nañ ko rëbb goo xam ne ka ko rëbb yàlla la ñaan mu rëbb ko bu tukkee fa yàlla aw kama qaal wala mu ne comme ni mu ko wax kon lii nii al imam al hafiz an-nawawi rahimahullah moom la indi fii te gis nga bi mu indee lii nii la ko bokk imam muslim solo léegi xool imam nawawi li mu xam nga li mu wax fii euh, ci euh, nu mu tudd euh, minhaj bi ci hadis bi wax nañ la ko mais xoolal Riyaad bi li mu wax sànq te ñu jàng ko li mu wax ci suuf ginnaaw bi mu waxee ni ñuy baptoo ni ñuy maase ni ñuy takke xay xal yooyu yenn kàddu yooyu comme ni nga xam ne noonu la waxoon ne dina leen wane nan lañ leen di takke mu ne waalam xamal anna hadha al hadith te ne hadith bi qad yustashkalu maana ah maanaawam mën naa indi li nga xam ne mooy iskaal mooy euh, lënt lënt ci ñenn ñi waaw walla iskaal fii te benn lënt lënt waaw lan la balil muraadu ndax li nga xam ne moom lañ ci jublu ci jotoo yeneen saa salaam ne bu gëléem gi topp bu ñu topp waaw mën na nekk ne même xew xew bi la mooy bi Seydina Imran doon wax man na nekk muy même xew-xew bi ah mën na nekk oui mën na nekk beneen waaw man na nekk ne xadis bee ak xadis bi benn xew-xew la ndax bu ci nekk benn jigéen la te gëléem nga ba nga ko doon jëlee saa salaam bu mu ànd ak waaw fee nag dana dindi leen bagage yi de toute ne bu dee bu mu ànd ak ñun yi nga xamante ni mooy bagage yu ñu dañ koy bàyyi non dañ koy teggi waaw mën na nekk ni xew-xew bi la waaye ñaari saxaaba ñun nettali loolu mën na nekk. mais it mën na nekk te xew-xew la yuuti mu nekkoon amul benn lënt li nga xam ne al muraadu balil muraadu li nga xam ne moom lañ namm ci xadiis bi mooy an nahyu an tasa an an tusaahibahum tilka naaqa mooy la yoneen saa sam li mu tere mooy muy ànd ñoom jëlin bii nga xam ne dañ ko jëlin googee nga xam ne dañ ko rëm walaysa fiihi nag mënoo ci dégg ne comme que nañ saa salam nee na nag bu mu ànd ak moom gëléem bu ñu rëbb yow mënoo ne kon gëléem mënoo ci jëlee nag euh, léegi euh, enseignement général ne léegi bépp bàyyi ma bu ñu rëbb ah rendi ko day xaraam yàppam day xaraam nit ko soowam day xaraam nit ña day nit ko wala nit ñi sax ñépp ainsi de suite loolu yooyu mënoo ko wax loolu la lay wax ne la walaysa fiihi nahyun an bay'iha jëleen googu sax ci boppam bu ndaw soosu yeneen saa saam ne bu mu ànd ak ñun tekkewul mukk ko ne yeneen saa saam da koo tere après mu jaay ko wa dabhiha wala daal di koy loj daal di jël euh, jëfandikoo ndawalam waru ko biha waaye terewul mu war ko ngir beneen mbir boo xamante ne du ànd ak yeneen ci banay fii ghayri sohbati nabi saa salaam lu li nga xam ne mooy leneen loo xam ne bokkul ak ànd ak yeneen ci bi euh, euh, bal kullu daalika li am ba des mooy loolu lépp wamaa si waaw ak yeneen jëfandikoo yu ñu mën a jëfandikoo gëléem yi min at-tasarrufaat bi ay soppandeko yu ñu ci mën a def jaa'iz loolu mën a nekk la man'a minhu amul dara la ci tere illa lenn kese lañ tere ci gëléem googee min musahabati annabi mooy ànd ak bi sallallahu alayhi wa sallam biha di ànd ak moom ci voyage moom gëléem ak tamit mooy beneen yoona ah, parce ko lu bëgg a des na mooy waaw boobu delloo na ko beneen ànd ak yonent bi alayhi bu jëlaat gëléem gi dañ naa da noono parce que yonent li am am na ba pare yëpp bëri waaw rëbb bu dee dañ koo dañoo dangaa rëbb kenn mbir ma day yéeg asamaan yeneen saa sama xadiis yi ñu génnoon waaw jéem ba yéeg asamaan bu dee ne fekk na asamaan sax day day tëj mu dem suuf buntu yi ñu tëj ko mu jaar gauche ndejoor ak càmmoñ du am fu mu jaar léegi ni muy def mooy day dem te ñu rubb bu dee am na moom yelloo na ñu rubb mu dugg ci moom bu dul loolu mu dellu ko ko wax kon mooy loolu am na ba pare rubb gi am na bu dee beneen voyage ak ànd a boo xam ne boppam la wala ànd ak keneen loolu dara ne boobu ci la la waaw li anna hadi tasarrufaat ndax soppandiku yii kat kullaha ñoom ñëpp kaanat jaa'iza dañoo ne woon loo xam ne lu possible lañu woon lu lu amoon yoon la nit ki def ko ci gëléem googee ndaw sax fa muni'a ba'du lenn nag lañ ci tere mooy lan mu ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam fa baqiya ba'dun minha mais ci yoo yële soppandiku yoo fa baqiya al léegi nag mu des yeneen waaw mu des yeneen yi nga xam ne alama kaara ci li mu a woon ci dagan waaw ci kaw dagan loolu mu ngi ci def ma léegi dara yëkkatiwu waaw loolu dara yëkkatiwu ko wallahu aalam borom bi nag mooy gën a xam gis nga xadis bi moom lay gis len na lu mel ni képp la wax tànk ci xadis Seydina Imraan bi comme niñ ko gise woon ci ah, minha sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj kon mooy lii lépp di wane lëkkaale mag suñu buntu bi xaraamal guñu xaraamal de xaraamal di rëbb boog eh, an bi ay ni aw dabba dabba mu ngi bul jàpp ne bon man daal ay xar la ay jëléem la ay fas la ay nag la garaawul kon man naa leen a rëbb mais nit ñi nag moom du ma leen rëbb dañ naan loolu lépp ci yam xatta garab gi sax amoo droit di furut bu noonu waaw waxoon naa la toog ci suufu garab branche génn wadd ci kaw wadd sa kaw nga ne waay lii nag mu daal di lay fiant daal di lay wasaare li nga xamante ne mooy neefare bi nga mer way xoolal kaw bi ci deme xëccu taksi ngir ñibbi ndax yàq na sa yére yi léegi nga rëbb picc bi waaw loolu ci boppam daa xaraam lu la teree nga ma wax qadarullah wa ma sha'a fa'al yow est ce que yow yaay yow yow picc mi hmm? yow yow yow yow yow yow yow yaa li muy def yow la ko yow yaa koy gérer wala déet yow yaa koy gérer moo tax yeneen saa sam doon tere ñuy rëbb tamit comme jant yeeg jant beeg yooyu ak taw bi ak temps bi ndax lan dañoo nekk ñoo xam ne dañ leen digal rek fay naxa ma'mura ñoom dañ leen digal du dara luñ def moo tax borom bi ne woon yasub yasub ni na aadam walaysa alay walaysa lahu dalik doomu aadama bi day dina ma ŋàññi te lool nag waru ko yasubbu dahra wa ana dahr day saaga di sàggal di faaraka di wax wax yu ñaaw temps bi comme ni nga xam ne rek noonu la képp koo xam ne yarul ak tubaab yi ñu nga dégg ñu koy wax nga ñëw di waxe ni ñoom génn muy taw nga ne quel temps de rek teg wal iyaazu billah loolu borom bi ne kooku man la wax parce que maa ko fa def man maay temps bi mooy maa def temps waxoon naa la boo ñëwee fekk bâtiment benn bâtiment bu ñu liggéey nga saaga waaye bâtiment bii rek saaga kon la mooy ko ko tabax waaw walla iyaazu billaah moo tax loolu war nañ ci bàyyi xel quoi war nañ ci bàyyi xel yar suñu bopp ci bañ di génn ay kàddu yoo xamante ne nii mooy du yu approprié waaw loo xamante ne boo ko defee day nekk loo xamante ne mën na laa jural ay tuuxi duuna yoo xamante ne nii xamoo sax fan lay fan lay teeral waaw waaw nit du tàmmal làmmiñam lu yées waaw waaw waaw loolu xadiisu Ibn Abbaas la radiyallahu anhu anhuma al imam Abu Dawud mu ngi ko indi ci euh, hadith yi mot yi waaw mu ne woon dane Ibn Abbas dane radiyallahu anhu waaw dafa am benn waay boo xam ne dafa rëbb ngelaw li bu ngelaw fooree wala mu sedd guy wala nangam ak nangam wala mu mbooye gaa génn saaga daal kan mooy al kan mooy soppandeku ci lool yàlla waa léegi boo saagaa kan la saaga moo tax borom bi wax loolu yasubbu ibna aadama wa laysa lahu zaalik moo tax vraiment war nañu seetaat suñu comportement suñu doxalin waa ji daal di mu ne benn waaye dafa rëbb dalaw waaw waaw <laughs> parce que li ko daloon mooy ngelaw li dafa ñëw ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp kii bi mooy yére kawam bi quoi rida am bi mu ne ala ahdi nabi sallallahu yeneen sallallahu alayhi wasallam falaanaha mooy ngelaw li daa ñëw rek yére bi yére bi yére bi commencé di denkay <laughs> waa yëbi sëkki ngelaw li di ëpp yére <laughs> rek mu rëbb ngelaw li nee na yeneen saa salaam ne ko laa tal anha mu rëbb ngelaw li ah fa innaha ma'mura ndax moom ci digal la nekk mooy boroomam ma ko digal muy muy ëpp nii ma ne bi nii muy ëppe boroomam moo ko digal bu ko digalu loon du ëppe nii waaw pare mu tegal ko ci comme hadith bi ñu romboon wa innahu bu sayna Abu Darda wa innahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahli raja'ati la'natu alayhi waaw te na nga xam ne képp koo xam ne dafa rëbb benn mbir laysa lahu bi ahli te loolu waru ko woon a rëbb ndax amul approprié wul te tamit yellul ñu rëbb ko luy xew ma raja'at dina dellu al-la'natu rëbb gën ko rëbb alayhi ci kawam lay wat wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli waxoon nañ moom lay delluwaat waaw kon lii mooy li nga xamante ni moom lañu ñu a di woo mooy nit da nekk koo xam ne waroo nekk koo xam ne lu la neex ngay waxee la neex ngay jëfee war a nekk koo xamante ni da war a tegginu quoi waaw xam ne sa borom ar mooy ki xam ne moo lay surveiller mu lay tudd ci lépp lu fi am moom la neex xanaa lan moo fi xaw la dul ci ci ci borom mi la nam waaw ah, est-ce am na luy xew ci kaw suuf loo xam ne neexu ko ay mbir yoo xam ne yow teguwul ci sa loxo teguwul sa loxo bàyyi teguwul ci keneen borom bee koy doxal ni mu ko soobee yow mi ñëw di leen rëbb parce que neexul yow sa bakkan yow ni nga ko bëgg woon demewul noonu day génn muy taw dane quel temps de comme ni ñu waxoon sànq wax lu ñaaw alors que borom bi mooy yebal as-saxaaba moo leen di euh, nuage bi waaw ñu dem ba processus u ni taw di génne borom bi bëgg loolu namm loolu nen taw yow nga ne lu tax muy taw saaga mu seen du buy bi moo ko bëgg bu am lan moo tee nga xam ne loolu mu wan la yow jullit bi que ne allahu akbar sant doxali ñu xam ne noonu lay jàllar bay mbir yi ni nga ko neexee kay fa yasha ni ko soob bu ko neexee mu sedd di dékk mu sedd ci suba bi balaa deux minutes après mu tàngit ji loolu nga yéemu ci borom bi nga la borom bi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy aji defaa koonu lii ñu delloo la ci moom nga sant ko waaw yéemu ci ay ay ay laayam defoo loolu nga ñëw di saaga quoi ak di waaw nga xam ne lool boo ko rëbbee ta ta ngelaw li moom de toute façon boo ko rëbbee moom yellul bu koy rëbbal parce que maam wu moo tax yeneen ci lay sàttaan la bu ko rëbbu ndax moom dañ koo digal waaw dañ koo digal boo saagaa jant bi waaye yow quel temps bi wayow caniculaire voilà on n'arrive pas à dormir mënuñoo nelaw bu ñu tëddee suñu néegi mel ni fourneau waaw ventilo yi day mujj ba ci mais après hein délai laa lay laaj après après léegi lan lan nga ci man dara nga ci manul walla iyaadu billah manoo ci dara ma ne nga ci manul waaw léegi nga ñëw di saaga xamal ne ci yow lay dellu ah. waaw bu dee da nga ko moom moom yelloowul nga rëbb ko parce que boroom moom fi ndigal la nekk bu ko borom bi ne seddal mu sedd tàngal mu tàng mbóoyaal mu mbóoya waaw tawal mu taw bul taw mu ñàkk taw nga ñëw di saaga loolu koo xam ne ci ndigal la bokk di ko rëbb mais ci yow lay dellu waaw wa innahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahlin raja'at al-la'natu alayhi ci yow lay dellu ah wal iyaazu billah kon nag nañu bàyyi xel waaw nañu bàyyi xel ci yii xam ne daal jullit daal daa nekk koo xam ne warul di yëngu wala di teg wala du dara lu mu xam ci àtte bi yàlla quoi daanaka loolu la ci yonent bi sa salaam jàngale waaw bul gis ay nit di wax rek comme ni mu siiwee dem fenn gis nit ñi di waxe noonu nga àbb leen ni ñuy waxe déedéet war ngaa xam en tant que jullit laata nga fay dem war ngaa xam ne comportement mais boo fa demee gis ñuy waxe neen nga dem laaj ñi xam est ce lii am naa droit di waxe nii wala ñu jëflante nii loolu mooy li yàlla mais bàyyi noonu di topp ay nit buñ la waxee nga naan baay man de bàyyiwuma ci xel nga lii mooy feebaru miin quoi waaw bu saaxabatul asraar yi dañ koy bàyyi xel tamit ànd ak ñi nga xamante ne waroo ànd ak ñoom parce que dañoo ñaaw dañu grossir ay wax sinon bu yàggee ni ñoom day mel kon nag aadana allahu euh, min hada amin ci kaw noon ci la ñu jeexale li nga xam ne mooy suñu bunt bi euh, wallahu taala alam bii di yow ñu gis chapitre bi ci tegu mooy chapitre deux cent soixante-cinq di wax nag waa léegi comme que bunt bii ñu génn mel danaan la bunt bii ñu génn dala wax xaraam bu mu xaraam ngay rëbb nit koo xam ne ku ñu xam la wala ku ñu particulier ku ñu mën a kii ak ab rëbb ab ab ab waa mais te loolu traité woon nañ ko ci biir xadiis biñ koy gis waa mais mën nañoo rëbb mooy rëbb boo xamante ne nii Euh, borom bàkkaar yu mag yi waaye mooy ñi nga xamante ne doone diw doone diw waaw jaalookat yu mu doon ko jël na ko yàlla rëbb moom mais mooy nga ne yal yàlla rëbb njaalookat yi wala yu mel noonu wala yu mel noonu est-ce que mën naa ne loolu nag lañuy ñuy gis ci chapitre bii di ñëw buntu bii di ñëw insha allahu taala wallahu taala alam